kon ci suñu jataay bii ñu génn walillahi alhamdu wal ñu ngi woon ba léegi ci laayaab téeméer bi ak ak juróom ak fukk ak juróom ñaar walla fi nga xam ne ci lay waxe di wax ca la jëmoon ci sariya bu seynina wa mawlaana abdallah ibn jahshir radiyallahu taala anhu arda moom nag ñu ngi ko faate woon Uhud keroog bi ñuy gis ghazwatu Uhud waxoon nañ la bokk na ci ñi nga xamante ne nii moom lañ faat keroog gisoon nañ ko ci suuratu Al Imran bi bokk na ci ñi nga xam ne faat nañ leen keroog de kon nag bi nga xamante ne ci la suñu boroom daal di leeral mbir yi que ne mooy xare bi ñu def ñoom ci shahrul haram rëy na de nekk na loo xamante ne waruñu ko woon a def de waaye nag waa Quraysh li ñu def moo gën a pataata moo gi na njàng muy dox gi ñu dox diggante nit ñeeg diine yàlla ji weddi seen waroom waaye it di dox diggante nit ñeeg Kaaba gii ba ñëwuñu fee sax jullit wala yàlla tere ñu naan dañuy ñëw nekk ay jullit di umra ka aj gisoon nañ la nga xamante ne nii ba ñuy gis ghazwatu Badrin te suuratul Anfaal gisoon nañ la nga xamante ne nii moom la Abu Jahlin nam dajeek ba ki nga xam ne mooy Sa'd ibn radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa bam dajeeg moom fekk mu ñëwoon Makka daal di ja dal ci xaritam bi muy xaritu bon mooy goo xam ne day collaborer ak moom lu yàgg muy Umayya tam na xalaf bam ne ko seetal ma waxtu woo xam ne mën naa ci génn daal di dem fi nga xamante ne nii daal di wër Kaaba gi daal daal di umra daal di tawaaf léegi mu xaar nag ba sa ba ba ba li nga xamante ne nii yoor yoor gi ci la kii bu baax ba nga xam ne moom bam tàng ay côté daal jamono ji nga xamante ne ay zawal nga xam ne day tàng ba nit ñu bari du ñu fa nekk mu daal di génn ko waa léegi bi muy wër noonu rek abu jahlin daal di koy romb kay bi mu rombee ne ko waa yaa aba ne ko yow abu safwan kan laa siin nale mu ànd ak yow ka nga àndal nale moom mu xaw maa sori maa ngi la yuuxu di la wax yow aba safwan moo kee kan la ko kan la mu ne ko Saad mu ne ko Saad man mu ne ko Saad ibn Muaz al Yathribi mu ne ko <laughs> aa la <laughs> nga ne lan Saad ibn Muaz al bi yow yaa ne nii yéen ngeen fat ki nga xamante ne mooy suñu noon bi ñi nga xam ne dañoo génn topp génn suñu diiney maam yi indi fi lu yées tax suñu biir ba pare nga fat leen ba pare nga ñëw naan dangay ngay wër fii waliyaadu billah yonent bi alayhi salaatu wassalaam la ci Abu Jahlin jublu woon ak ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi ba pare nga ñëw naan da ngay wër fii wallahi lawla annaka maa abi safwan maa raja'ta ila qawmika salima naan ko wat naa ci saa borom man Abu Jahlin gis nga bés boo nekkuloon ne yow Sa'd ibn Mu'adh wallahi bu duloon Aba Safwaan nga àndal muy Umayya mii nga xamante ne nii kilifa la fii ci ci ci dëkk bii de wallahi doo ñibbi sa sa sa doo dellu Yasrib nekk koo xam ne à bonne santé ci jàmm de dinaa la fi fët fët yoo xamante ne nii dinaa la fi duma duma yoo xamante ne nii wala ma dumalu la yow mii Sa'd Sa'd ne ko hé nga ne lan wallahi gis nga yow Abu Jahlin bés boo ma fi teree ma wër kaaba gi dinaa <coughs> dinaa la tere loo xam ne yow moo gën a màgg ci yow yow toppal na le nga naan ay kaaba yow yow fan nga gëme yii yow commerce nga gëm ak yow yi àddina nga naan malan toppal ne de gis nga du sa sa sa sa kii <coughs> sa sa convoi yi bés boo ma fi teree fii boo dootul jaar Yasrib de toute façon sa alal marchandise Sham boo fa jógatee dee boo nga jaar côté Irak te day gën a seeral marchandise yi sinon boo jaaree fee dinaa la kar abu jahlin nag ñu nekk fay xuloo ba seen yaram di ba seen baat yi tàng daal abu umayya naan ko ah waaye yow <laughs> naan ko yaa sant <laughs> wàcceel sa kàddu ci abu jëlin ndax moom mooy sa sayyidu hadal waadi gisoon nañ loolu pour lan ci lan mooy tere gi nga xam ne moom lañ doon tere nit ñi daal di sax jóge Medina nekk ay jullit nekk ñoo xam ne dañuy ñëw di ziyaar kaaba geeka umra yooyu yëpp dañ leen koo tere woon moo tax mu naan mu ne mu ne wal masjidil haram ak tere giñ tere nit ñi muy jullit ñi jàkka ji nga xam ne dañ koo armal wa ixraaju ahli te ñoo poussé yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak sahaabaan bi ñu daal gàddaay ndax ñoo leen xoñoñal teg leen ci ay conditions pas possible fii ci Quraysh foo xam ne mënuñu fee dund seen diine ba ñu tax ñu daal di fiy génne suñu borom ne yii yépp nag moo gën pataata pataate moo gën ngand te moo gën a garaaw ak bàkkaar fa borom bi wal fitnatu te ñoom gis nga shirk gi ñu nekke mooy yéef gi ñu nekke shirk gi nga xam ne moom lañ nekke de akbaru moo gën a rëy te moo gën a garaaw fuuf minal qatli ci ray gi nga xamante ne nii moom ngeen ray voilà mooy ñi ngeen ray noonu Amru ibn al-Hadrami rey gi waru ngeen ko a def ci weer woowu waaye ñoom shirk giñ nekkeek yu bon yii nii yépp ma leen tuddal moo gën a garaaw rey gi ngeen ray ca weer woowale mu ne wala yazaaluuna kaay na ma wax leen mbiru yéefér yi nag ba àddinay tukki nii la de wala yazaaluuna duñu deñ yuqaatiluunakum di xare ji yéen hatta yaruddukum ba ni nga xamante ne nii ci lañ leen di delloowee an diinikum wallif seen diine ba ngeen génn seen diine mooy gis nga ñoom duñu deñ di génne yee di yulli seen effort seen dayoy effort ngir lan delloo leen an diinikum ngeen génn ci diine ji ngeen nekk seen soobuwaay wi seen tëralin wi seen modle bi bii neexu leen voilà boo gisee yéefér yi lii da leen am netti quoi jullit bu jaar yoon dañ xotti seen xol yi <coughs> parce que li tax parce que ñoom sa miroir la ñuy doon parce que dañoo xam ne dëgg dëgg nii lañ waroon a mel comme que nag meluñ noonu mooy képp ku leen di wan ne nii ngeen waroon a mel te parewuñ ngir mel noonu le mooy am noonu lañu lay jàppee. kon nag ñoom duñu deñ yaru di xare yéen lu dul ñu delloo leen ci ngeen génn seen diine inistatan bees ko manoon moo tax xeex bi nag du xeexi bombu kese xeex médiatique xeex li nga xamante ne nii mooy communicationnel ak lu nekk rek dinañu ko def jaare ko moo tax gis nga <laughs> gaa yi bi ñu xamee loolu lañ fexe daal di feesal ci suñu kër yi këru jullit ñéeg yooyu télénovela yi nga xam ne yàllay tere kese fa am léegi ñépp a ko miin ba fii mu ne ki taxaw naan yii nii baaxul ñoomin Marimar ñoomin Luz Clarita ak façon yooyu ñoomin Dallas ca gaa yu yàgg ya façon yooyu yëpp ak yi xew léegi boo leen koy wax ak série yu bari yi nga xam ne moom lañu wasaare ci suñu réew yi te réewu tubaab yi ñoom ñu ne ci loolu seen affaire la waaye dañ koo wasaare ba nga <laughs> ay feu de l'amour xawma ma yooyu la ñu juug ci réewu julli ñi ba mu fees del yow mi taxaw léegi naan lii lii dafa ñaaw baaxul yow gars yi ci boppam yow la ñuy jàpp na yow yaa extraterrestre bi yow yaa normalul yow yaa problème alors que loolu lépp ci xare bi la bokk moo tax yooyu boo gisee am ngóor jigéen gars man koo nangu mooy yooyu yëpp ci façon film yooyu lañ koy jaarale gars yi dañ koy miin a miin a miin ba bés bu ñu ñëwee bëgg taxawal loi mooy ban force buy xeexati buy bañati loolu dootul am parce que gars yi miin ngeen ko ci décor bi la bokk loolu nag <laughs> yàgg nañ koo gis sol lu gàtt sol yu dang sol yoo xamante ne yu xat la ba pare nekk koo xamante ne da ngay wow bët yooyu nan lañ def lu dul foofu la ñu ko jaarale wala iyaadu billah ci télé loolu lépp ci xare yi la bokk <coughs> ñu boroom ne waaye wa man yartadid képp koo xam ne dafa wane gannaaw dellu minkum ci yéen jullit ñi an diinihi wëllif diineem ji génn ci l'islam parce que daal xooy nañ ko ay mbir wan ko ne voilà c'est la liberté c'est pas là nekkul ci l'islam ci lii ñuy woote ci la ne mu daal di génn ci l'islam ne maa doon jullit doonatuma ko mu ni képp ku def loolu <coughs> <coughs> <coughs> képp koo xam ne noonee def fa yamut mu daal di faatu fekk ba muy faatu wa huwa moom kaafirun ab yéefér la ndax nee na génn na ci lislaam dafa murtad fa ulaayika gaayoo yele habitat amaluhum ñoom la seen bépp jëf buñ mësoon a jëf ci lislaam daal di màbb fi dunya fii ci àddina wal axira ak wa ulaayika te gaayoo yele ashaabu naari ñooy waa safara hum fiha xaaliduuna fa lañuy ñuy biil fa la ñuy sax ñooñu moom kenn manula muusa ko waane ba génne leen fa loolu manula ne mu ne inna alladina aamanu lii mooy keroog bi ñoom seydina abdallah jax jahsh doon laaj radiyallahu anhum doon laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ñun de yaakaar nañu comme que borom bi wàcc na laay bii nii ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam nangoo jël prisonnier yeeg la nga xam ne mooy màng ma léegi nag ñu ne ñun de yaakaar ci suñu borom di mu defal ñu lii daal ab xare boo xam ne moom dañuy am tiyaabaay ko jihaat ci yoonu yàlla suñu borom ne innal ladina amanu gaa yi nga xam ne ñoo gën ñoo gëm walladina haajaru te ñooñu ak ñi nga xam ne ñoo gàddaay mooy même nit ñi mooy ñoom ñoo ñuy wax non seulement dañoo gëm waaye dañoo gàddaay wajaahadu ñu daal di jihaad fii sabilillahi kër këri waaye it dem xare ci yoonu yàlla ulaayika gaa yooyale yarjuuna ñoo ñi nga xam ne yaakaar te dina leen dal rahmatallah li nga xam ne mooy yërmande yàlla gu kawe gi <coughs>